fa yaqulu alimamu hujjatu lislam abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu shafiiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baabi salaasimia wa salaas baabu nahyi an ityaani alkuhaani walmunajjimiin wal'urraafi wa ashaabi ramli wattawaariq bilhasaa wattawaariqi bilhasaa wa bisha'iir wa nahwi dhaalika qaala al imaamu al haafidu an-nawawi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a di ñëwaat ak ñun ba léegi ci li nga xamante ne nii euh, mooy téere bu am solo bii di kitaabul umuur almanhiyyi anhaa ci téere bii di kitaabu riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salatu wassalam ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent deux mu doon baabu tahrim an-niyaha ala al-mayyit banim jeexe xadis bi mu joon gis moo doon xadis mille six cent soixante-sept mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam isnataani fi nnaasi huma bihim kufr at-ta'nu fi an-nasab wan-niyahatu ala al-mayyit walillahi alhamdu wal minna atanu fi nasab nag mooy di mettre en doute li nga xam ne mooy généalogie mooy ñëw ñoo xam ne nga naan diw mii est-ce que ko jur di indi ay doute waaw du rek di di di di di jam askanu nit ñi waaye mooy kene diw ko jur ah ah hmm. <laughs> kii moos nii mu mel ngeen ne ko jur waaw di indi ay doute ci xol nit ñi waaw waaw loolu mooy li nga xamante ne du dañ nga koy gis ci biir nit ñi alhamdulillah ñoo xamante ne saytaane noot na leen ñu jaay ne ñoom daal ñoo xam ñëw famille bu nekk boo xam ne bu ñépp xam la mu naan est-ce ñoom diw ñëwee ci ñoom lañ bokk <laughs> est ñoo bokk bàyyi <laughs> bëgg a tuumaal nday ji wala yu mel noonu wal iyaazu billah loolu kullu hada bokk na ci nga xam ne dafa xaram léegi tey nag ñu dugg ci beneen chapitre comme niñ la ko doon waxe bii weesu boo xam ne bu garaaw la moom bii tam bu garaaw <laughs> bii moom <laughs> moom daanaka ñi ci mucc bariwul wal iyaazu billah dafa li ma ci bëgg wax nag mooy dafa tasaaroo léegi te tasaaroom du bu ma nee léegi du du du du du man bi ma juddoo ah non même avant waaw muy chapitre trois cent trois baabu salaasi mi'a wa salaas trois cent trois baabu nahi baabu buntu an nahi tere an ityaanil kuhaan dañuy wax lépp après ñu ñëw baram benn benn insha allah al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullah mu ne baabu buntu an nahi tere an ityaanil kuhaan di dikkal ñi nga xam ne ñooy euh, euh, kahana yi mooy ñi nga xam ne dañuy jéem a xam-xam lu le futur mooy liy xew ci kanam quoi waaw waaw mooy mooy gaa yooy rek bu xaabakat yi wal munajjimiin ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñëpp am nañ luñ bokk mooy ñoom ñëpp saytaane la ñuy la ñuy collaborer laf saytaane wala ay saytaane wal munajjimiin ak ñi nga xam ne ñooy def liñ naan l'astrologie bu ko jaawaleeg astronomie de l'astronomie loolu l'islam terewul loolu l'astrologie mooy ñi nga xam ne ci astri biddiw yi la ñuy xool di ci déema wax ne yow dina sa mbir dina baax ak ah mus am na musiba bu lay waajal ak yow sa biddiw nangam nag xeetu horoscope yooyu ngay gis léegi mu tasaaroo ci journal yeeg fu ne ñu naan horoscope walla waa ji yow ci ban ban kii sax nga bokk loolu wa mooy loolu dafa xaram voilà wala ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy jéem a xam-xam ñii nag urraaf yi mooy ku ci nekk daa am lu mu kiiwee mooy mooy urraaf yi ñoom la nga xam ne moom la ñu a mooy li ñuy def mooy mbir day xew comme koo xam ne daa am lu mu réer li di jéem a xam-xam lu léegi nag xamoo wala ñu sàcc sa benn mbir wala sa gëléem nee na may xamoo fu mu jaar wala sa iPhone bu mujj bii yaxaw bu mujj gi nga amoon moom la ñu jël xamoon ak kan waa ji nag ne la wala fan la mbir ma réer mu ne moom dina la wax fan la ne waaw kooku mooy arbaas bi di jéem a xam-xam nag mooy wal bii mooy jamu arraaf ñu bari wal munajjim wal urraaf wa ashaabu mooy tamit xaraam gu mu xaraamal buntu bi di dikkal ñi nga xam ne ñooy ci dañuy rëdd ci suuf waaw wala jël ay xeer ci suuf la rëdd ay mbir di ci prédiral ay mbir am na luñ ci waxoon bi ñuy gis hadisu Seydina Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami bi nga xam ne moom la imaamu Nawawi di mujjee indi fii waaw non mooy avant dernier bi waaw mooy hadis mille six cent soixante douze romboon na na hadis sept cent un am na lu ñu waxoon ci yii rëdd ci suuf waaw ay rëdd nag di jéem prédire di wax lu war a xew ak jiw mii ngay rëddal rëdd yi wala ay mbiram lan lay demee waaw wa ashaabu ramli wa tawaariq bil hasa ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy tërtël ñi nga xam ne mooy picc yi di ko def ak xeer waaw mooy bu ñu bëggee tukki wala ñu bëgg def dara dañuy ñëw ërtël ay picc daq leen ñu tëb naaw léegi bu ñu naawee wala sànni leen sànni boo xam dañu leen di sànni léegi bu dee bi ñu leen sànnee picc yi fi ñu naaw mooy dañoo naaw jaar ndejoor ñu ne kon baax na léegi bu jaaree càmmoñ ñu ne hee nañu ko baax loolu kon lañ nar a dugg wala sama doom jii ma naroon a maye ba ma defee lii gis naa ne ah kon nag picc ma càmmoñ la jaar kon nag yow mii ñëwoon di ko seet naan da nga koo bëgg yaboo nga seeti keneen manoo la koo may <laughs> wa bi sha'iri waaw waaw bil hasa waaw mooy moom itam benn façon la ci yooyu soit bu dee sha'ir bi nga xam ne moom lañ xam orge mooy fexe ci heurtele picc yi ñu naaw jaar benn côté <laughs> muy loolu wala rek muy yoo xamante ne nii ñoom genre petaaw yooyu lay doon mooy petaaw maan yi nga xam ne comme ni ñu ko defee jël ay xor comme suñu réew yi wolof yi yooyu nga xam ne dañ koy jël ci géej gi genre yooyu nga xam ne moom la yenn maire yi di yor wasaare ko waaw léegi buñ ko wasaare moom bu mu jaar léegi nag mu commencé naan gis naa tukki de waaw wala ne la puusal benn nga puus wala yu mel noonu ay gëmmal ak nangam kii laal benn yooyu mooy xeet yooyu la wal iyaazu billaah wa nahwi zaalika ak yu mel nii lii lépp xaram bu mu xaram koo xam ne amana bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gëm na seydinaa muhammad sallallahu alayhi muy dikkal ñi kon mbir mi nii la al imaamul xaafizu ak yeneen yoo xam ne ku nekk ak gox ba nga dëkk rek xeet ya fa am te lépp dugg ci lii moo tax mu ne woon ndax wi daalika xaraam gu mu xaraamal ngay dikkal ñu mel nii waaw lii waaw xaram gi nga xam ne dafa xaraam <laughs> léegi nag nañu dikkaat kon baabu nahyi an ityaanil kuhaan waaw xam naa xadiis moom dañuy bàyyi bii di ñëw ndax euh, nu mu tudd lii mbëmbëstal mi rek doy nañu insha allah mooy kon bu ñëwaatee baabu buntu an-nahy xaraam gu mu xaraam an ityaanil kuhaan di dikkal kuhaan yi waa mooy kuhaan <laughs> imaam al-Haafiz Hajar mu ne rahimahullah allahu akbar ah. <laughs> mu ne wal kii wal kahaana bi fathil kaafi wa yajuuzu kasru kasru kihaana ak kahaana waaw mooy jëf ji quoi mais kuhaan mooy ña koy def ñu bari ña waaw mooy njabarkat yi mooy mooy mooy mooy bu gisaanekat yi voilà ñi gisaanekat yi ndax jabarkat yi ñooy sixir gi ñooy saaxir bi dina ñëw moom kooku am na buntu boppam moom mais ñoom ñëpp am na luñ bokk mooy ñëpp ay taalibe iblis lañ ay collaborateur de iblis lañu wal iyaazu billah ak shaytaane yi ginne yi mu ne loolu lan la iddi'a'u ilmi al-ghaybi kal ikhbaari bima sayaqa'u fil ard ma'a al-istinaadi ila sabab mu ne mooy la al-kahaanatu mooy di jéem a wootewu kene yow da ngaa xam kumpa comme di xabaare nit ñi liy xew ëllëg ah waaw réew mi ne mu ngi dugg ay ay bis yoo xam ne yu sombre lañu bu ñu deful lii ndax gis naa man de gis naa yu bari nag dañ lay jaar xam nga waxoon naa la ñi ñoom ay psychologue lañ gis nga bu xaabakat yi xeetu njabarkat yi ak ñi nga xamante ne ci saltige yi ci ñoom ñi nga xam ne dañuy ñoom loolu la ñuy liggéey ñoo ñépp xam nga lu ñu doon ak tamit gaa yi nga xamante ne ñooy taxawaalu ko waa sëriñ fi nga xam ne nee nañu waaye sëriñum ñaanal naa kaw kat la ñoom ñu xam nga lan mooy seen mbir mooy ay psychologue lañ dañoo jàng suuf ay socio ay sociologue lañ tamit mooy dañoo xam société bi ñuy dundu ak xalaatu nit ñi nan lañuy ñuy bokk na ñoom li ñuy njëkk xam ci nit ñi après nag ci yooyu am na ci dina ñëw ci biir bi ñooy xam ne ci loolu la ñuy jouer rek waaw di jaay dina muus ñeneen ñi loolu kese la. waaye du dara lu ñu xam ak sukkandikoo bu ñuy sukkandikoo ci iblis ak i ak i ak i paradoom wal iyaadu billah mu ne kon mooy alkahaana mooy di woote bu te ne yow da ngaa xam kumpa comme bi loolaa li ma doon wax sànq mooy bu dee réew la moo xam ne comme Sénégal dañoo gëm yàlla moo ëpp bu dul julli di chrétien muy xamee ne fii ay julli dafi ëpp dañ naan man wan nañ ma ba pare nag ñeme yàlla gis nga ni ñu ñeme yàlla di créer naan gént naa mag ñi fi newoon waaw man ba may ba ñoom ñépp la ma yàlla wan benn bërëb waaw commencé nag di lim a Cheikh Saadi euh, euh, Saadi Abihi waaw wolof yi naan Cheikh Saadiwu radiyallahu anhu Seydi Haaji Malik Cheikh Omar Fuutiyu Taal Cheikh Ahmadou Bamba si Ahmad Bamba Sall sax avant ñoom ak Mame Mor Anta Wag la ñeneen ak ñeneen ñu bari la ñuy lim lañ ma wan ci bërëb waaw nee nañ ma nee nañu nag ba dara jataay ba ku nekk mu nga wax ci ñoom te dara taxuleen a woon a di wax loolu li nga xam ne ay wi nga xam ne mooy plané ci senegal nan la ñuy def ngir mu bañ leen a dal ndax bu ñu deful dara dina tabb ci seen kaw te seen ak toskare lay doon waaw ñeme yàlla créé léegi la ñuy créé waaw <laughs> waaw yow fii mu ne mooy di wax Cheikh Omar naan réewum Sénégal ci boppam lool saa cloche <laughs> waaw xam nga loolu rek loolu rek saa cloche mais dañ leen bàyyi ñu wax seen wax tekk yi nga xamante ne. Eh, kama huwa daydanuhum wallah te ni comme ni ma ne nekkee rek seeni seeni seeni seeni cosaan quoi léegi nag nee nañu waaw képp kenn koo xamante ne yàlla am na lu la may balaa weer weer dee na nga génne saraxu nangam nangam waaw lii nag waxuma ko ngir dama leen a gën wala dama leen man dañ maa jottal loo képp baax na ba bañ ma ko waxee nee naa leen ah bañ ma nee yow mii nag yaa koy wax yi yaa leen koy wax ma ne man mii sama jëmm ji lan la man nañ ma jëm ñu ne yow soxlawu loolu yëpp kenn waxu la ndax nañ la gëmam déet yow waxal loolu laa ngir dundal fii boppam di caaxaan nag di wax waxi caaxaanam yooyu naan lu mel ni nag kuy kuy tuutal boppam alors que loolu mooy wane ne day réel boppam kese kàcc la waaw mooy dañuy jaay ne xam nañ li xew ëllëg. te comme que musiba la mais musiba googu mën nañ koo fekk bu ñu defee lii te loolu jinnee leen ko wax ñaar yëpp wal iyaazu billah kon iddi'aa'u ilmi al-ghaybi kal ixbaari bima sayaqa'u fil ard maal istinaad yi di sukkandikoo nag ci bu ñu lay xabaare ne am na luy xew ci kaw suuf luy war a ñëw dañuy ay sabab lan waaw mbir mii <laughs> waaw parce que day am ñoom ci lu ñu tegu moo tax mu ne wal aslu fiha istiraaqul jinni as-sam' min kalaamil malaa'ika fa yulqiyahu fi udhnil kaahin waaw mu ne nag loolu xam nga lan mooy cosaan bi ñuy sabab bi ñuy tegloo lii alhamdulilah te dinañ ko gis ci biir xadiis yi mooy malaaka yi boo xamante mooy sàcc gi nga xam ne moom la jinne yi wax boo xamante ne malaaka yi ñoo ko doon wax jële loo xam ne malawul ala la jóge ñu ko doon jokkalante ñoom nag ñu am luñ ci këf daal di ñëw nag di ci fontoo yi ñi loolu la waaw loolu léegi nag bu ñëwee dañ ciy jaxas lu minimum téeméeri ah téeméeri nar kacc lañ ciy jaxase waaw moom la borom bi doon wax bi mu naan inna zayyanna samaa ad-dunya bi zinatin al-kawaakib wa hifzan min kulli shaytaanin maarid laa yasma'uuna ila al-mala'i al-a'laa wa yuqdhafuuna min kulli jaanib duhuuran wa lahum 'adhaabun waasib illaa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shihaabun thaaqib lii la doon wax foofu ci suuratu as-Saaffaat ci njàlbéenu saar bi ci kanam ci kaw waaw <laughs> suñu waroon ne moo taaral asamaan ju jege ji ci li nga xam ne mooy taaru biddiw yi ngay gis waaw waaye du taar kese du pour taar kese mu naais moo tax di ko contempler waaw alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi xalqi as-samawati wal ard rabbana ma xalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar voilà mooy gis nga du pour taar kese borom bi nee na loolu defuma ko ngir taar kese ah waaye wa hifdha moo tax bon aay yooyu ci suuratul kii kii euh, Ali Imran suñu boroom di wax ñi nga xam ne alladina yazkuruna allah ñi nga xam ne ñooy tudd yàlla qiyaaman fekk ñu taxaw wa qu'udan wala ñu ngi toog njekki way ala juruud seen wet yi ñu ngoy tëdd wala ñu ngi ci wetu wa yatafakkaruna di fàttaliku fii xalqi samaawaati ci mbindum asamaan yii wal ardi ak suuf ni mu yéemee naan rabbana ay eh, suñu borom maa xalaqta hada batila xam nañ ne bindoo lii ci caaxaan waay subhaanaka ay waay gàcc ngaa laa maa yow faqina azaban naar waay waay borom bi yal na nga ñu fegal yal na ñu musal li nga xam ne mooy musul um, mbugalum sawa kon borom bi bindu ko rek ngir ñu koy contempler mu nekk lu rafet euh, dagg na xool di la yóbbu tamit ci sa borom waaye mu ne waxit ba waaye biddiw yooyu dama koo def ci asamaan si ngir muy aar asamaan si waaw min kulli shaytanin marid ci bépp saytaane boo xam ne dafa féttérlu waaw ndax ñoom dañ doon toje di di di tëngoomante di comme ni ñëwee ci xadiis yu bari di di tëngoomante ngir dégg xabar sama xabaar yi nga xam ne boo tukkee ci almalawul aala waaw nga xam ne bu ko malaaka yi premier ñooñu jotee di ko jox malaaka yi ñuy wàcce doolu jinne ji daal am nu mu këf Abdullah loolu nag laata ñu yónni yonent bi alayhi salaam dafa yomboon ci ñoom bi ñu yónnee yonent bi alayhi salaam nag dañoo gën a li nga xam ne mooy la surveillance des asamaan yi par malaaka ci yooyu ak jinne yu ak ak biddiw yi biddiw yee gi woon mais malaaka yi léegi dañoo gën a vigilant ci yi waaw mu ne moo tax du ñu ah ba du ñu dégg sàcc di mën a déglu nañ ko doon defe ilal malal a'la ca xabaar ya nga xam ne ñooy tukkee ca al malawul a'la la haute assemblée bi nga xamante ne mooy bi ci kaw léegi nag loolu jinnee la gën a xam yooyu waaye mooy boo féttërlu ko moo saytaanin mari bépp danger la ñuy jël ngir rek am loo xamante ne lu lu ñuy waxtaane ca malawul a'la lu war a xew ñoom ñoom luñ ci sàcc ngir wan nit ñi ne ñoom am na lu ñu leen ëppale wala seen mbokk jinne yi <laughs> waaw xam nañ ne ñoom li ñuy li ñuy li ñuy li leen di gerte mooy wa yuqzafuna min kulli janib ñu ngi leen di jog jam sànni ay jum min kulli janib ci wàll wu nekk bu ñu ñëwee di sàcc mais bu buñ tëfee kenn kenn day gaaw sànni ko ko ca ka ca suuf entre temps moom ñu ne ko tël benn kii wala mu rëcc waaw <laughs> mais am na ku mu ko jot a jox googu dem nag daal di ñëw nag ci collaborateur u nitam bi li nga xam ne saytaane nit la mu ñëw di ko wax mbir yi bu ñëwee nag wax ko benn mbir jaxase ca péeréeri ay ay nar ay li nga xam ne mooy ay kazibaat ay ay ay ay ay wax yu amul Allahu akbar Allahu <laughs> léegi nag loolu la te dina leen ñeel mbugal moo xamante ne muy rot seen kaw la waaw buy saqoog buy saqoog ñoom mu ne nag léeg-léeg illaa man xatafal xatfa am na ñoo xam ne nag malgré surveillance boobu dinañ fexe def comme liñ la wax léegi ba am lu ñu këf fa atba'ahu bu ko defee mu topp ko shihabun benn jum boo xam ne mooy bu malaaka yi sànni muy benn biddiw saaqib boo xamante ne nii bu bu bu bu bu bu bënnee la boo xam ne bu ko dalee koy percé waaw <laughs> voilà <laughs> kon lii al imaam al hafiz ibnu Hajar rahmatullah alayhi di wax daa am solo mooy en fait kaahin bi kuhaan yi kahana yi nga xam ne ñooy liggéey ci kahana li ñuy def noonu di jéem a wax lii xew ëllëg daa am fuñ koy lenn luñ koy sukkandikoo waaw mooy bu jinni seen collaborateur jinni bi daal di iblis bi daal di sàkkee ba dégg ah, lenn ci li nga xam ne moom la malaaka yi doon jokkalante da koy sànni fa yulqiyahu fi udunil kahin jinne bi day ñëw sànni ko ci noppu collaborateur u jinneem bi kii nit bi di jabarkat bi di di buxa abakat bi <laughs> al imaam al kon lii mooy gaa yooyu noonu la ñuy <laughs> waaw waaw waaw moo tax mu ne wal kaahin te kaahin en moom moo gën a laaj léeg-léeg ñu wax ko sax kenn du ci njublu moom mooy kii def lii kese moo tax mu ne Allahu akbar mu ne wal kaahinu lafdun yutlaqu ala al-arraaf walladhi yadribu bil-hasaa wal-munajjim wa yutlaqu ala man yaqumu bi amrin aaxar wa yas'aa fi qadaa'i hawaa'ijihi waaw mu ne kaahin nag moo la boo xam ne dina fii nag Imaam An-Nawawi bu ko waxee mooy comme que daa tudd ñeneen ñi ñun suñu kii bi mooy ku nekk da koo jox lam moom mais sinon bu dee kaahin dañ koo tudd noonu dañ ko yàlla ko moom kese. en fait arraf bi mu ci teg annahyu an ityaanil kuhaan wal munajjimin wal urraf mooy pluriel arraf kooku day duggaale ci biir mooy ku boobu ku nekk day jël bo la muy bu dee ne dañoo ñëw rek nekk kaahin loolu moom kese wala kuhaan mooy day duggalaale gaa yi ku ci mooy mën na duggalaale ñii day duggalaale ñii moo tax mu ne kaddu kaahin nag dañ koy wax jublu ci léeg-léeg arraf kii xam-xamlu waaw ah sa junni lañ sàcc dinaa la wax ki ko sa ki ko sàcc waaw ne la boo demee te gàtt te weex te te ñuul waaw waaw mooy sab sàcc jaxase na la ak say mbokk day kàcc <laughs> waaw c'est le réeroon xam na fu mu ne la la koy wax te am na yoo xam ne mooy xam nga loolu jëxlul nis bii kese la ci waa ji mooy yow yaa xamul fi ne mais moom dindeem di mën naa xam fi ne mooy man man instant bi man naa xaw ma li xaw euh, euh, Guillotière maa ngi nii ci Villeurbanne xaw ma Guillotière benn bërëb la fee mu ngi mel ni ma maa ngi postu caaro yi mais li xew jàmb gën xaw ma ko léegi nag waajee jóge jàmm gën ñëw te yorul téléphone yorul mu ngi nii toog ma wax ko mu may wax la nga xam ne moo ëndi waa ak tamit jamono ji ñam fa bàyyi lan la ñuy def loolu du dara mooy man man mii kumpale ci man waaye jinneem bi moom da koy da koy xalaare rek comme que jinne yarawnakum min haythu ñoom moom huwa yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum moom shaytaane ay bokkam dañ leen di gis soo xam du ngeen leen di gis te ñoom dañoo dañoo gaaw te tamit mën nañoo indi ay xabaar yu sori loolu kese la gar yi xoon nañ ma ne lépp lu mu la wax dëgg la moo day kàcc <laughs> waaw <laughs> mu ne kon ak walladi yadribu bil xasa waa ji ne mooy ki mu wax sànq ne wa asxaabu ramli waaw dañuy jël di bind soit ci tuuf wa ba pare bi wa tawaariq bil xasa waaw di ërtal picc yi ak ay xeeñ xaar fekk am picc nga xaañ ko wala ñu bari nga xaañ leen ba benn picc bu jaaree droite nga ne ah kon baax na bu jaaree gauche nga ne yàqu na. mu ne léeg-léeg kooku sax dañ koy woowe kaahin ak al munajjim ki nga xam ne mooy astrologue bi nga xam ne ci biddiw yi lay xool ne da lay xamloo da lay prédire da wax yow sa avenir kàcc la de waxu dëgg ab naraakoon la walla iyaadu wal iyaadu wallahi billah mu ne waaye it dinañ ko tudd di ko wax ci keneen koo xam ne leneen lay liggéey waaw mais di dox ci faj aajooy kan kaahin bi waaw mooy collaborateur ka kaahin bi xam nga eh, al imam euh, al-Xattaabi bi ñuy la doon xadiisu euh, kii boobu Muawiya ibn al-Hakam boobu mu ngi doon wax ne radiyallahu anhu euh, en booy mooy ñiy bind rëdd ci suuf njabarkat bi day am benn booy bu muy nekkal waa ji boo ñëwee danaan booy bi yow da lay day rëdd ne booy bi ñëwal effacé waaw mooy façon yooyu noonu ñuy def léegi booy boobu ñuy ñuy ñuy ñuy lëgëyloo kooku léeg-léeg ñu ne ko kaahin la nga xam ne day dox di ko moo koy doxal aajom yi nga xam ne moom kaahin bu mag bi moom ki nga xam ne mooy gisaanekat bi waaw mu ne waqaala fi al-muhkam mu boroom al-muhkam nee na rahimahullah al-kaahinu al-qaadi bil-ghayb waaw mu ne ki nga xam ne mooy jéema di dogal di wax li nga xam ne mooy xew ëllëg mu ne wa fi al-jaami' borom al-jaami' nee na al-arabu tusamma kullu man adina bi shay'in qabla wuqu'ihi kaahina borom xam-xam yi dañu mu arab yi dañuy wax képp koo xam ne day dégg mbir moo xam ne xewagul te koy wax di ko wax kook dañ koy woowe kaahin mu ne wa qaala al-Xattaabi al-imaam al-Xattaabi <laughs> boo afet al-kahinatu qawmun lahum adhanun haadda wa nufuusun shariira wa tibaa'un naariya fa alifathum ash-shayaatiin limaa baynahum min at-tanaasubi fi haadhihi al-umuur wa saa'adathum bi kulli maa tasilu qudratuhum ilayhi wa kaanat al-kahaanatu fi al-jaahiliyyati faashiyatan wala faashiyatan khusuusan fi al-arab li inqitaa'i an-nubuwwati fiihim wa hiya ala asnaf dañ déglu al imam al-Xattaabi wallahi lu am solo lay wax nii rahimahullah <laughs> mu ne gis nga ak njabar ak kii bokk ba njabar ba leen njabar bu wax njabar sixr muy ñëw mu ne gis nga kahana yi mooy gisaanekat yi ay nit lañ ñoo xam ne dañoo am ak digg-digg ak xel bu ñaw lañ am du ñooy fuu ah non du fuu bu kenn jàpp ne gaa fuu lañ azhanun hadda moo dañu ils sont très fins ci ñi ñuy dégg ak tamit seen xëy yi dañoo ñaw ils sont fins léegi au lieu ñu jëmale seen finesse boog leen yàlla may ci lu baax non ci lu bon lañ ko jëmale moo tax wanu fuusun sharira ak ay bakkan yu tiim ta takk ta salte la ñor mooy mooy gaay poubelle ak tane seen biir wa tibaa'un naariya te ni ñu ni leen borom bi ci maaru seen seetaan bàyyi leen dañoo mujj yàqu yàqu yàqu yàqu ba mel ni ñoom seen lépp gis nga côté safara la waaw fa alifatuhum ash-shayatin léegi nag seytaane yi daal di ndax xam nga ñii dañoo niroog seytaane yi seytaane côté naar gi safara gi waa bare bii biiram bon ba pare mu nekk koo xam ne ku sew ak dégg la ak ak ak ak ñaw loolu moo leen booleeg saytaane yi saytaane yi xam ne ah, ñi ñooy suñuy collaborateur waaw ñu miin leen nag dem leen ay collaborateur lu tax li lima baynahum min at-tanasub fi hadhihi al-umur ndax lii nga xam ne mooy leen lëkkale si mbir yi nga xam ne dëgg dëgg saytaane yi nii lañ mel waaw léegi nag saytaane yi nag nee nag ñoo leen di dimbali ci lépp loo xam ne ñoom seen kattan mën na ko comme li nga xam ne mooy dem di sàcc. xabaaru as-samaa asamaan si ngir ñëw wax lii xew ëllëg sànni ko ci seen nopp yi même bu dee dañuy jël risque bu nekk jaral na leen ko mu ne nag gis nga ak gisaane ak sii woon te tasaaroo woon ci arab yi waaw ci jaahiliya fépp la tasaaroo rawatina ci arab yi lu tax parce que ñoom amuñu woon nubuwa xam nga yahuudi nga naan yahuudi xamuñ bañ a <laughs> waaye ñoom nubuwa gi tax ñi ci yàlla doon gindi ñu bari ci loolu lañ doon jàpp bàyyi kahaana gi mais arab yi ñoom mooy ñoom diine ci ñoom ñu nekk ci caaxaan mu ne wa hiya gis nga nag ak njabar non baan njag jabar ak ak gisaane ay wàll la mu ne minha am na ci loo xam ne maa yatalaqawnahu min al jinne gis nga jabarkat kat lañ mooy gisaane kat yi am na loo xam ne ci jinne yi lañ koy sàcc mooy comme li aaya bi wax sànq waaw nga xamante ne fa innal jinna kaanu yas'aduna ila jihati as-samaa fa yarkabu ba'duhum ba'dan ila an yabnuwa al-a'la bi haythu yasma'u al-kalaam fa yulqiyahu ila alladhi yalihi ila an yatalaqaahu man yulqiyahu fi udhuni al-kaahini fa yaziidu fiihi waaw falammaa jaa'a al-islaam wa nazala al-qur'aan hurisat as-samaa min ash-shayaatiin wa arsalat alayhim ash-shuhba fa baqiya min istiraaqihim man yaxtatu man yax man yataxattafuhu al-a'laa fa yulqiyahu ilaa al-asfal qabla an yusiibahu ash-shihaab wa ilaa zaalika al-ishaara bi qawlihi ta'aalaa illaa man xatifa al-xatfata wa illaa man xatifa al-xatfata fa atba'ahu shihaabun saaqib voilà moom lañ doon wax illaa man xatifa al-xatfata fa atba'ahu shihabun saqiba mooy loolu waxoon nañ ko pare mooy am na ci mooy bii bii benn façon la bi nga xam ne jinne bi moo leen di sàccal ci asamaan yi nga am dañ doon tingoo mënte bi nga xam ne nag euh, euh, ci la lislaam ñëw dañoo gën a corsé yonent bi alayhi salaam bokk dañoo gën a corsé euh, aksi ci asamaan mais teewu leen def di jël risque comme niñ ko waxe woon léegi ku jël nag da gaaw sànni ko jël ko bu ko defee kooku daal di koy këf dem jox ko ki nga xam ne mooy bu xaab ki mooy kii bi euh, gisaanekat bi ba pare nag yokkal ko ci ay mbir yoo xamante ne nii ay nar la téeméeri nar lañ koy ñare waaw mu ne wa kanat isabatul kuhaani qabla al islami kasiratun jidda <laughs> waaw wala kasiratan jidda kama jaa fi axbaari shaqqin wa satih wa waa amma fi l-islam faqad nadir dhalika jiddan hatta kaana yadma hill walillahi alhamd mu ne nag avant l'islam yoneen saa sam bi feeñ eh, mooy ñoom liñ doon daj prédire la ne la lii mooy xew nga gis ko loolu lu bari daa bari woon parce que mooy asamaan si corsé wuñ ko woon noonu surveillance bi n'était ci do ci nammu nammu yàlla la bàyyi woon noonu moo tax ci lañ la doon kii mooy nag wa yaa Satih ah, xabaaru Seydina Omar boobu doon wax naan waa ji ba ko waa ji rombee mu ne kii di bu ma juumul bu dee axtazan yi soit sama njort moo ma njuuy walla kii soit am jabarkat la wala moom moo doon yor am jabarkat la woon wala moo leen doon xoolal seen seen seen hôtelier seen yooyu seen yu ñuy jaamoo yàlla seen Euh, temple yi yow foo booba quoi ci jaahiliya mu ne wooleel <laughs> waaw waaw bi mu mu wax ko ko mu ne ko waaw après waa ji meraat mu ne ko sii dëgg la laqad kuntu kaahinahum fil jaahiliya man mii maa doon seenu njabarkat te la waxoon ba mu waxee Seydina Omar dana ko sadaq wax nga dëgg